ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci bi nga xamante ne nii mooy fu ñaar fukk bi ak juróom ba léegi mu ngi nettali nettali seyyidina muusa ibn imran alayhi bi nga xam ne ci la àgg madyen mu ne nag bi mu defalee jigéen ñu ñëw ñële wëggal leen ba dem ca ker ba wax doon ñaan boroomam tabaaraka wa taala fa jaa'athu ginnaaw ga ba mu toogee noonu nag mu toog tuuti rek ak ciis fa jaa'athu mu dikkal ko ihdaahuma kenn ca ñaari jigéen ñam doon ñam doon wëggal seen juru ya tamshi ta ndaw soosale mu ngay dox ala in ci am ak kersa danga koy gis rek xam ni kii ku fees dell ak kersa la qaalat mu bi ñëwee mu ne ko inna abi mu ne ko e yow mii de sama baay yad'uka moo lay woo li yajziyaka ngir mu fay la ajra ma saqayta lana mooy mu fay la baal li lay fay jox la payoor ci li tax mooy la nga xam ne moom nga ñu nàndalal bi mooy léegi nii falamma jaahu mu ànd ak moom nag loolu ci riwaaya say mooy xadiis sayna Umar bi la tuddaloon ci jataay bi weesu te alimaam Abdurrazaaq as-Sanaani rahmatullahi alayhi soloo ko waaye ne ko noon alxaakimu naysaabuuri daal dina koy solo bi sanadin saxiix muy sanad boo xam ne wér na ba ci seydina Umar radiyallahu taala wa ardaah bi nga xam ne nag mu ne boobu mooy ne ndaw si bi mu ñëwee seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam dane ko léegi ni ñuy def bu ñuy dem bàyyil man maay jiitu yow nga nekk sama ginnaaw te di ma di ma di ma di ma di ma dé ana fan la bu ñu waree jàdd fu ñu war a jàdd ak yooyu ndax loolu li mooy loolu ndax li nga xamante ne nii makaarimul axlaaq yi nga xam ne ñooy nekk ci nit ñu baax yi ci yonent yi alayhimu salaatu même laata borom bi tabaaraka wa taala leen yónni ba léegi nii Seydina Muusa alayhi salaatu ak yónnentam officielul mooy borom bi nekkagul koo xam ne dana ko demal ci Firawna yónni ko déedéet moo tax waaye mooy gis nga chiem muy muy jikko yu tedd yi te sell te kaw te kawe moo borom bi moo leen tànn moo tax noonu la ñuy mel ci laata ñuy ñu ñu seen seen révélation di feeñ waaye bu ñëwee di na ko noonu lay doon mooy day gën a feeñ léegi nag mu ne ndaw si kon bàyyil ma jiitu nga may junju am na boo xam ne da ñenn ñi dañ ay xeer la doon xaañ benn côté bu ñu waree jàdd Seydina Muusa xam ne fii lañ war a jàdd alayhi salaatu wassalaam falamma jaahu ba mu dikkalee baayam joojale nag wa qassa alayhi al qasas mu daldi koy nettali jaar-jaaram lii fii faras turu bi jóge mooy al qasas mooy li nga xam ne jaar-jaaru seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee ci góor goo gële bàyyi ñaari jigéen ñoo ñële da koo nettali moom fi jóge yépp péripéties nettali ko ne ko man de fii ak fii maay diw Muusa ibn Imran mooy wax ko ne ko nag fii laa jóge ca Firawna laa newoon falaa fo ba mu nam juddoowut yépp mu nettali ko ba ni nga xamante ne nii ki mu faat ba ni nga xam ne ak la ko cay dikkal ba ni mu ñëwee nii ba daal di nàndalal li nga xam ne mooy doomam yii bool la naan waqas sa mu daal di koy nettali alayhi ci moom alqasasa nettali boo bale ay jaar-jaaram xaala góor góogale na bul am dara looy ragal nag fii ci sama suuf sii yow najawta mucc ba minal qawmi zaalimiina ca nit ña nga xam ne ay tooñkat lañ gis nga la suñu borom ba ñaanoon borom bi borom bi defal na ko xam nga ci laayab ñaar fukk bi ak benn Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam keroog ba muy génn tiit dane rabbi najjini min al qawmi zalimin borom bi yàlla nag ma muccal ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lan Firawna mi nga xam ne rayuma nit intentionnellement mooy tayuma ko faat moom mu bëgg maa teg tenu ku faat koo xam ne yaa ko tey léegi nag bi mu agsee fii góor gii ne ko nag najawta mooy la la nga doon ñaan sa borom sa borom may na la ko fii mooy najawta mucc nga bul ragal xam nga da doon génn xaayifan ragal léegi mu ne ko laa taxaf bul ragal ndax fii moom amul loo fii tiit ndax Firawna mooy dooleem agsiwul fii te jiitewul man dëkk bii ma ne Firawna autorité am agsi wu mooy ne lu muy am am doole fii moom bokkul ci territoire am te bii moom bu fi dugg najawta mucc nga minal qawmi ci nit ñi nga xam ne ad-zaalimiina way tooñkat yi lañu léegi nag bi nga góor gi nag nañ lijjanti góor gi bala ñoo jàll waa góor gi mooy gën góor mooy kii nii mooy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li ëpp ci ñoom fuuf muy boroom ahlu tafsir rahmatullahi alayhim dañ ne kii góor gi du kenn ku dul seydinaa Shuayb muy yonent boo bële di Shuayb di nabiyullah di yonent bi yàlla moom la alayhi salaatu wassalaam moom la te ku mel ni ñoom al imaamul qurtubi rahmatullahi alayhi bokk nañ ci ñi nga xam ne loolu lañ dëgëral ne lii nii moom wa huwa zaahirul qur'aan lii nag mooy zaahirul quraan li alquraan di wane mu ne ñu ëpp ci nit ñi imaam dañ ne ñaari jigéen ñi doomi góor gi Seydina Shuayb la te loolu alayhi salaam mooy li feeñ ci alquraan kom nam ko waxe ca suuratul A'raaf ne wa ilaa Madyana axaahum Shuayba fàttalekul ca Madyan dëkk boobale maa ngi fa yónni seen mbokk ma di Shuayb te loolu kon nag ñu ne moom nii la loolu benn wax la boo xamante ne nii moom mooy bi ëpp boroom xam-xam yi di ko wax waaye am na du ay ñu wax yeneen wax yi am na ñeneen ñu ne déedéet moom du moom waaye loolu ki ko wax beneen wax boo xamante ne nii dañ ne noonoo kooku Madyan góor gii nii eh, alxuraan di wax fii Yasri la tudd benn waay la boo xamante ne nii noonu la tuddoon am ñu ne déedéet déedéet benn góor la rek boo xam ne ci waa Madyan ci mbokki Seydina Shuayb yi la bokkoon am ñu ne ruun la doomu mbokku Seydina Shuayb mooy ne frère Seydina Shuayb moo ko juróon kooku la góor gii nii di ruun waaye li ëpp moom dañu ne déedéet kii Seydina Shuayb ci boppam la moo am lum ñaan borom bi xamal kon mooy naa Muusa bi mu ko nettalee mu xam ne moom daa ñaanoon ne borom bi yàlla nag ma muccal ci ña tooñkat ya mu ne ko mucc nga parce que borom bi moo ko waral nekkul ne rek que moom fii territoire am bii dafa sori fi Firawna dëkk waaye moos xam nga ne territoire am boobu moos Firawna bu yëgoon ne Seydina Muusaa nga fi ana kan moo koy tere ba mu ñëw fekk ko fa bu ko fa naroon lu jëli kan ak doole ji mu yoroon sauf que comme que yonent la suñu borom moo ko xamal que ne Shuayb gis nga sa kii nii naa Muusaa mii fi ñëw moom mucc la kenn du ko fi laal dara mu daal di koy ñemee wax loolu le loolu nag moom la boroom xam-xam yi li ëpp di wax ne Seydina Shuayb la kay muy yonent boo bële moom mooy góor gii mooy shaykhun kabir bii te moom la Seydina Muusaa di wax ku mel na ñoom al imaam al-Hafiz Ibn Kathir moom gisewu ko noonu parce que dafa jàpp ne bon Seydina Shuayb moom dafa yàgg moo gën a yàgg Seydina Muusaa fuuf te li koy wane mooy li yonent li suñu li li li Seydina Shuayb bi muy wax ay waa ñoñam bi nga xamante ne nii ci la leen di wax ne leen wamaa qawmu luutin minkum bi ba'id ne hee yéen yi sama ñoñ yi mooy ba mu leen doon tëkku ci yu bon yi ñu nekk naan leen def leen ndànk te ngeen moytu mbugalum yàlla te ngeen xam ne wamaa qawmu luutin gis nga mooy bu ngeen génnul ci seen bàkkaar yi ngeen def leen ñëw ci yooyu bu ñu àggee ci saar yi koy leeral comme Seydina Hud gis nga te yëg leen ne wamaa qawmu luutin gis nga waa kër Seydina Luut ñeewu alakoon wëlbati suuf seen kaw taw seen kaw ay xeer minkum bi ba'id ñoom soriwuñ leen woon mooy soriwoo ngeen woon ci ay at yéen te dégg ngeen xabaaru ñooñu léegi nag Seydina kii al imaam al hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi mu ne leer na ne Seydina Lut ci jamono al Xalil la ne woon Seydina Ibrahim ndax jarbaatam la woon te gis nañ keroog rek bi dañuy gis ci <laughs> Seydina Ibrahim bi ko gaay di dikkal malaaka yi ñëw di ko jox bon nouvelle ne ko sa soxna si dina am doom dañ ne ko dañuy dem ci dëkk bii nii dëkk bee daal di alak ña fa mu ne ko ah foofu Lut fa nekk ñu ne ñu ne malaaka yi ne ko ñoo la gën a xam ña fa nekk yow xalil xam nañ ña fa nekk léegi nag bañ demee mbugal leen ñu ne loolu xoolal ni mu yàgge tant Seydina al Xalil la Ibrahim alayhi salaam la Seydina Lut doon dund te ba ñuy alak waa kër Seydina Lut Seydina Ibrahim a ngi doon dund mu ngi woon ci wet gi beneen dëkk bi foofu léegi te Seydina Shuayb bu après la ñëw yàggul moo tax mu naan ay ñoñam hé gis nga yéen bu ngeen deful attention wamaa qawmu luutun di xam ngeen li daloon waa kër Luut di leen borom bi mbugale woon di ba ba'id minkum bi ba'id sorowuñ woon ci yéen léegi nag ñu ne kon nag Seydina al imam al hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi mu ne kon nag te xam nañ ne moom diggante Seydina al Khalil muy Seydina Ibrahim ak Seydina Muusa mais jamono ñu gudd gudd la loo xamante bon jox na ay dat nag waaye loolu dafa jar ne <coughs> kay ay koy côté quatre cent mille quatre cent quatre cent ans diggante bi loolu nag daa jara li nga xamante ne mooy dëgëral léegi mu ne te Seydina Shuayb bu kon nag loolu daal lii daal day wane ne bon lii amaana daal moom du moom mu ne nag ñenn ñi ngir man a génn ci lii dañu ne Seydina Shuayb bu moo tax ñu ne dafa guddoon fan lool mu ne waaye daal loolu daal moom moom mu jàpp ne daal mbir mi kii du Seydina léegi nag mu ne loon loolu la daal ak ni mu nag yeneen yoo xam ne wax na ko moom Seydina al imaam al-Hafiz ibn Kathir ngir ne bon peut-être kii daal du moom waaye lépp daal ci mufassiruna yi comme moom it ni ko waxee ne li ëpp